wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kon ñu ngi àggale fi ñu yemoon kon ñu ngi yemoon ci waxu Muhammad ibn Bashar rahimahullah ci ashalul masalik mu doon joxe ma ma'un mutlaq mooy ndox mi nga xamante ni dañ koo joyal bu ma leen jox ma may man man nga maa may ndox waay li ñu may jox mu ne loolu lay définir mooy lan ci sariya buñ waxee ndox ndox mu ndox muñ joyal mooy lan mu ne kon wa kullu ma'in nazilin minas sama mooy première définition bi lii la jàppal lii mooy mépp ndox moo xamante ni nii ci asamaan la tukkee rek la wàcce jàppal ne moom ndox mu laab la ndox mu joyal la waaw waxoon nañ la nag mais maa ul mutlaq moom maa ul taxuur moo ko gën a ndax du taxuur yëpp ñoo mutlaq tam lu mutlaq rek lépp lu mutlaq rek xamal ne taxuur la mooy ndox muñ joyal foo ko dégge mooy man naa la mën na laab na te laabalaat alors que nag maa un taxuur mooy mën naa baña a moom moo ëpp degré mutlaq kon mooy ñu waxaat ko ndox wiñ joyal yépp ñoo laab te mën a laabalaate waaye liñ naan maa un tahur bu maa un tahur bu ne rek maa un mutlaq la waaw mu ne kon définition bi li ñuy njëkk a ci ndox muñ joyal mooy bépp ndox boo xam ne dafa wàcc ci asamaan wa kullu ma'in nazilin min as-sama aw nabi'in min ardin mooy wala ndox moo xamante ni dafa bal ci suuf mooy ni jóge ci suuf boo xam ne ci suuf la nekk ndox moom tamit ndox la moo xamante ni mën nañ ko tuddee ndox mu ñu doyal wala ndox moo xamante ni dafa bari jaarin nama moo xamante ni comme comme lan comme fleuve bi comme fleuve bi bu dee ndox mi téye ci suuf nga doon marigot ak yooyu mooy ndox yoo xam wala ndox yi nga xamante ni sew ndeyi lay jaar xaw a takk am fuñ nekk waaw kay mais bii daw bii daw moom la ne boo moo ndox mu bari ba pare di daw jaarin na ma ba muy daw ba bari mhm. comme lan lëg nii mhm. par exemple mhm. ndax moom fan lay jóge Congo lay jóge di dem ba Méditerranée lay sotteeku ndox mu mel noonu mu la boo gisee loolu jàppal ndox mu mel noonu ak lan fleuve bi Sénégal Fuuta bi jóge foofu jaar Fuuta Jaloo ak yooyu mu ne la boobu ndox mun joyal la mu ne kon baqin ala aw ala aw taafi mooy ndox moo xaman moo ndox mi ndox moo xamante ne day des ci ak caractéristique mi dañuy des mooy soppeekuwuñ mooy ndox moo xamante ni nañ ñëw léegi après buñ paree ci définition bi mel na ni dañ naan ko waa léegi lii nga wax moom fan lañ ko teg loolu dinañ ko indi mooy ndox moo xam ne caractéristique yi dañu moo xam da ko fekk ci dama dama ñëw ci benn àll wala ma gis ko mu ndox mu wàcc ci asamaan wala ndox ñu la wax léegi boo xam ne caractéristique yi dañu waaw à l'état naturel mu ne la aw wala sax ruyiraa bu dee même bu dee sax ndox moomu dafa changé waaye changement bi fan lay jóge mu ne min ardihi bu dee suuf si mu jaar moo tax mu changé hmm. comme suuf si fii bu dee suuf si ñuul la ndox mi jaar ñu gis ndox mi moom fi mu nekk mu ñuul mu ne la loolu garaawul jàppal kooku tamit ndox mu jo mooy mu joyal la mooy man nga cee loo man nga cee laab na te day laabalaat aw ma alayhi qad jara walla boog beneen mooy wala ndox mi di daw am ci loo xamante ni day daw ci kaw tax ndox mi soppeeku comme lan comme ndox moo xam ne dafa dañu am garabu exemple garabu niima niim wala yu mel niim bu nekk ci place yoo xam ne ndox mi dafiy jaar dafiy jaar bu nekk ci wet gi ñu gis ne ndox mi dafa changé ndax lan ndax li muy jaar ci kaw branche kii kii maanaam kii reen yi reen yi xaw a génn mu ciy jaar tax reen yi ñu ciy jaar tax mu changé mu ne loolu tamit ndox mu jël la garaaw aw mu fii wala boog mu yàgg fenn ci bërëb bi nekk état fi mu nekk ba tax mu changé muy ndax loolu ndax yàgg gi mu yàgg tax mu changé comme lan xadiis bi ci tegu ndax euh, euh, waxoon nañ la ne imaam Abu euh, Daawud rahimahullah moom demoon na natti ko ak imaam Qutayba ibn Sa'id rahmatullah alayhima mais ci information yooyu mooy ndox ma dañu fekkoon kan moo ko xor imaam Abu Daawud bu ma juumul moom dafa fekk ndox mi mu ne waaye dama gis ndox ma dafa changé Imaam An-Nawawi wax ci Majmu' ne ndox mi nag rahmatullah alayhi bu changé nekkul ne dañ naan gaaye mooy ndox mi yàgg gam fa yàgg ak noonu mooy nekkul ne dañ koo ñëw changé mais moom noonu yàggaay beeg yooyu comme ndox mu mel noonu mu ne la boobu tamit mooy ndox mu muñ joyal la mu ne loolu fa mutlaqun kon mooy li ñu doon wax mooy ndox yooyu yim jun ni mu ne yooyu mooy ndox moo xamante ni lii ma la wax mooy ndox mu ñu joyal léegi taxuuru ndox la moo xam ne laab na te mën nañ cee laablu yasufu minhu shurb wa tathiru bu la neexee nga naan ci bu la neexee boo amee toj booy dindi boo yëkkati wala sobe booy dindi nga dindee ko ci léegi kon ñu récapituler mooy kon ndox mu ñu joyal mooy lan mooy ndox moo xam ne mépp ndox mu tukkee ci asamaan boo xam ne ci taw bi la wàcce ak ndox moo xamante ni dafa ball ci suuf muy ñaar ak ndox moo xamante ne nii ba pare ndox moo xamante dañ ko gis comme ndox yooyu mu lan bi mu wàccee wala bi ñu ko gisee muy ball ci suuf mu nekk noonu waaye reste intact nim na ay ci nim mel ak ay caractéristiques am wala ñu changer ko mooy kon lool ñett yi mooy lool wala mu changé li tax mu changé mooy suuf si mu nekk environnement bi bi moom suuf si mu nekk tax mu changé wala mu am lu muy daw ci kawam loo xam ne ci yoonam la nekk tax mu changé wala lan mu changé ndax yàggaay bi mu yàgg foofu kon cinq yooyu mooy lan mooy définition maa un mutlaq boo ci ci mu mel noonu mooy lan kon yow boo ñëwoon tey yooyu boo demee foo boo ko ci mën a gis moo xam seen kër la am ab seyaan bu nekk seen kër benn wala yu mel noonu wala boog mu nekk seen koñ mooy ne lii day man nga ko utiliser ngir jàpp ak yëkkati ak yëkk dindi sobe ak yëkkati toj man nga ko léegi kon loolu mooy joxe nañ définition maawul mutlaq maawul tahur waxoon nañ ko léegi léegi nag mu ñu jàll ci bi ci des mooy est kon ñaar yi ma wax nii waa luy seen différence est ce que différence entre ñaar yooyu ñu ne la waaw dañ la koy rappeler liñ la waxoon sànq mooy ne maa ul yiñ la wax nii yi nga xam ne cinq yooyu yooyu yépp taxuur lañu mooy dañu laab tey laabalaat waaye nag taxuur moo gën yaatu liñ la wax léegi dina am yeneen ñu ci dugg yoo xam ne du bokkat du maa un mutlaq mais maa un day bal mais maa un taxuur la en même kon taxuur moo gën a yaatu mutlaq maawul mutlaq maawul tahuru ko gën a mu yaat léegi nag ñu ne la indil différence nga ne waaw bépp ndox boo xamante ne nii euh, comme ndox mi moo xam ne dafa dafa tag dafa nekk fii am benn garab bu ko tiim garab googu mooy tamul boo xam ne manuñoo protéger ndox mi ba garab bi li ciy wàcc xob yi du ci wàcc ci biir manuñu ko comme koo xam ne dafa am toolam walla sax ngeen am fii loo xamante ni manu ngeen ko de toute façon yàlla def na yéen amu ngeen possibilité ngir protéger ko contre xob yi ci wàcc même bu dee da cee wàcc ba soppi ko ndox moomu dañ naan la ndox moom taxuur la même bu dee changé na ko léegi muy benn ñaar nga ne ma man damaa amum ndox moo xamante ne nii ñu ne la ñaareel bi mooy ndox moo xamante ne nii loo xam ne dama ko cee def ci ndox mi ngir yëwénal ndox mi ngir ndox mi baax comme ndox moo xam ne dañ koo am ni bëgg koo utiliser mais peut-être dafa am ay yoo xamante ni baaxul lu ci nekk ay microbe wala yu mel noonu wala pour ma yëwénal ndox mi mu baax ma am kon def ci ay produits yuy tax mu baax te du ko altérer waaw comme ay chlore ak yooyu eau de ak yu mel noonu xam nga loolu duggul ci liñ la waxoon léegi ñu ne la boobu moom taxuur la laab na tey laabalaat ñu ne la waat léegi kon ñaat laa la jox ñaar bu njëkk bi dama la mooy boo xamante ni nii xob yeeg yooyu yi nga xamante ne manuñu koo tere mu wadd ci ndax bu dee sama paan laa teg fii ma man ko bàyyi ko mu tiim garab ga man koo tëj ma bàyyi ba feeri wadd ci changé ko loolu moom bokkul loolu mooy mooy dañ naan la sa ndox moomu taahir na mais du taxur ndax yow ndax lan ndax mënoon nga koo protéger ndax l'islam loolu la mooy ñi nga xamante ne al mashaqqatu tajlibu taysir bu jafeñ-jafeñ amee comme que mënuñ ko ne jëlal bâche bu yaatu teg ko ci sa ndoxum teen bi di nekk ci tool bi wala yu mel noonu ba affaire biñ ci wàcc dañ naan la garaawul comme que mënoo ko léegi yomb yomb mooy lan dañ lay bu même bu bàyyil noonu même bu ci wàddee ba altérer ko tamit garaawul bu ko changer léegi loolu benn la kon mooy teqantal di ñuy def foofu mooy bu ko kenn dégg rek jël sa paan boo xam ne ay xob da koy wàcc ba changé ko da nga mënoon ko ci defoo ko loolu dañ naan la bokkut kon deuxième bi ñu ne la loo xam ne dama ko cee def ngir lan baaxal ndox mi léegi troisième bi mooy ne ndox moo xamante ne nii fi ma ko def mooy récipient bi ma ko def comme ma am sama sama sama bërigo boo xamante ni gars yi defar tali yi ñoom ñoo ko doon utiliser utiliser ko ba ak seen goudron yi ñuy sotti ay bërigoy goudron ma jël ko raxas ko ba mu ma jël ndox def ci mais bu ma ko ci defee raxas naa ko nag ba ma kii ama mais ndox mi dafa des mel ni lu am càkk bi tuuti noonu goudron bu ci kii dañ naan la loolu it garaawul bopp taxuur la kon ñett yooyu day wa loolu mooy wane différence bi am bu ngeen gisee yi ngeen wax ni bokkuloon ci cinq yële loolu day wane ne kon taxul moo gën a yaatu taahir mutlaq maawul mutlaq boobu maawul taxul moo gën a yaatu maawul mutlaq léegi na nañu yemani foofu ci boobu question kon pour tamit ñu récapituler waat mooy tahur lañ ne woon définition bi ñu ne mooy loo xamante ni dafa laab ci boppam pur ba mën a purifier keneen mutlaq ñu ne la mooy cinq yooyu li nga xam ne mooy cinq yuñ wax sànq wàcc ci asamaan wala ball ci suuf wala mu changé ndax fi muy nekk yàggam fa yàgg wala li muy daw ci kawam wala lan walla muy loo xam ne da cee suuf si mu jaar ci loolu la changé alors que maa um tahur nag nga boole ci kon loo xamante ne nii loo xam waaw kay mooy loo xamante ni dafa yàgg ndax ci bërëb bi mu nekk ba tax mu changé wu waaw léegi loolu kon mooy mut maa um mutlaq biñ la wax tahur bi mooy comme ñu leen wax léegi ñett yu mel noonu du ci duggee comme xa euh, xob yi di ci wàcc te man nañu ko protéger ak loo xamante ni fi ma def raxas naa affaire bi ba set nag mais fi ma ko def dafa day day def saxte tuuti ak tamit li nga xam dama koo def ci ndox mi ngir yéwénal léegi kon loolu mooy deuxième question bi bi ci tegu mooy est comme que ñu ngi woon ci lan xabis buy wax ci wàllu géej est-ce que dem dagan na walla daganul ndax tamit peut-être ñenn ñi euh, ñu def benn parenthèse bu ñu ne mais. vraiment question yi ñu koy laaj ay dem géej ñoom ñëpp ko xam dañuy dem géej loolu jarul sariya naan la demal géej nga mën a dem géej loolu moo wara a mel noonu mooy lu ñëw da ngaa laaj lan la ci yàlla azza wa jalla wax est-ce que na ma def ko wala permettre ma ko est-ce que l'islam na ma def lii wala déet yooyu nag ku la ëpp lu muy poser loolu xamal ne moo question yi mel noonu moo la ëpp ci yàlla même bu dee liggéey dem liggéey rek. koo xam ne moom dafa ñëw ñu ne ko euh, mu ñëw ci dëkk bi dóor a ñëw ñaari nit kenn ki moom xëy rek naan day uti dem di xooli AMP pôle chômage rek ñooñu pour ñu ut am fii suñ koy ñu muy liggéey wala di wëri keneen ki moom ne man du ma ko defagul du ñëw rek dem damay laaj est-ce bi am na xam boroom xam-xam ñu ne ko waaw mu ne man damay dem ci ñoom laaj leen ndax liggéey ak yan façon liggéey ñoo baax bu bari kooku moo ëpp dara jëkk kële ndax kooku yàllaa tax muy def moo tax kon question yi ñuy posé dem géej xam naa dina am ñu ne banaan la mais loolu la jullit war a mel mooy lu ne bala nga cee dugg da war a xam lan la ci yàlla wax léegi kon ñu ñëw ci question bi mooy est-ce que dem géej dagan na wala dagan na léegi foofu mu am ñaari avis euh, avis bu njëkk bi ñoom ñu ne waaw dinañ leen ko wax hmm. nañ wax avis yi rek bu pare après dinañ la wax ñan la hmm. avis bu njëkk bi ñoom ñu ne déedéet léegi ñoom ñooy ñan mooy ñaari Abdullah ibn Umar ak Abdullah ibn Amr ibn al-As anhuma wa anhum ndax ak seeni baay tamit ay saxaaba la ñoom ñaar nañ ñoom ñoo joxe avis boobu ne déedéet tukkee na daal ci ñoom ñoom ñu ne ñoom da dem géej déedéet loolu mooy avis bu njëkk bi avis deuxième bi mooy ñu ci des mooy borom mooy jumwu ñu ci des ñëpp borom xam-xam yi presque bu dul woon ñoom ñaar dañ naan lool ijmaa la am bu dul woon ijmaa mooy consensus bu dul woon ñoom ñaar wax yooyu yooyu ñu jële ci ñoom man nañ ne dem géej moom ñu ngi def dañ ne dem géej moom dagan na waaye nag dafa am condition ñoom ñoon ñooy ñan mooy kon liñ leen wax kon mooy bu la neexee mooy ñeenti ngir yee ak ñan ak gaa yee ak ñëpp daal mm-hmm. boroom xam-xam yëpp ñoom loolu lañu wax léegi kon luñ doon def mooy fii lan lañ nootaloon que ni deuxième bi ak deuxième bi moom lañ nootaloon mm-hmm. moom lañ choisir léegi kon yéen loo ngeen nootal wax ma léegi loo xamante ne bu ma dajee ku yor avis bële ma man ko ne man lii moo tax ma wax lii ñu ne la nañ déparat ñu ngi indiwaat ba léegi suñuy argument commencé ko comme ni ñu la waxoon bu dee am na ci alxuraan léegi nañ ñëw ñu ne la waa léegi ñu ngi lay déglu ñoom ñu ne yàlla moo wax azza wa jalla moo wax ne allahu alladhi sakhkhara lakumul bahra li tajriyal fulku fiihi bi amrihi wali tabtaxu min fadlihi wa la'allakum tashkurun mu ne yàlla de mooy yàlla mooy ki nga xamante ne nii moom moo leen tàggatal géej ngir lan ngir bato yeeg gaal yeeg looco yeeg yooyu yëpp di daw ci kawam loolu rek a tax ñu ne déedéet li tabtaxu min fadlihi ngir ngeen bi mën a am di sàkku ci ngëneel yi nga xamante ni mooy yi mu def biir géej muy richesse yi ci nekk ngeen mën a dem di ko ut ngeen koy moom bu ngeen ko demee ut ko kenn mu leen ko nangu ndax yàlla moo leen ko daganal waaye est ce que bu ma ko utee ba ñëw damay toog rek naan waa léegi milliardaire laa léegi lu ma neex def mu ne déedéet wala allakum tashkurun waaye tamit ngir xéewal yooyu tax tamit ngeen di sant yàlla fu ngeen nekk hmm. bu leen ko dem rek dem géej jëli ngeen koy jëli natt jën yi bari euh, or bi bari rek nga ñëw rek toog yàlla nee nan wa nag nga naan ja wala allakum tashkurun waaye tamit ngir ngeen sant yàlla ñu ne ñun lool suñ dalil yi ñu ne nan la nekk mais yàlla moo ne dama leen a tàggatalal géej ngir gaal yi di fa daw gaal yi di ñu daw noonu rek ay nit a ciy nekk mooy bu yëngoo day am ñu koy yëngoo day nit lañ waaye tamit bu ne ngir ngeen sàkku ci xéewal yi mu fa def ci ngëneel yam fa def pour kan la pour ñun la mooy dem mën a nappeeg yooyu loolu lépp day wane ne la dem géej léegi alxuraan bi man nañoo yem foofu ñu ne la beneen bala ñoo nañ bàyyi léegi ñëw ci sunna mooy lan mooy xadiis bi ñu nekk ndax ñii ñii xam nga dañ ne la ñoom dañ doon dañuy ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun de dañuy dem géej dañuy war géej gi dañuy dem géej te yonent bi sallallahu bu doon dem géej dafa xaram danaan leen yéen euh, non seulement seen laaj bi li leen di njëkk a wax mooy dem fa moo xaram ndax waxoon nañ leen bii passé na leen qaida bi dana lan taxiirul bayaani an waqtil xaajati laa yajuuz mooy li ñu war a leeral yonent bi sallallahu alayhi nekk foo xamante ni mooy yàlla di koy yónni ngir mu leeral diine benn situation nag du posé wu mu war a leeral li ci yàlla wax wala li ci l'islam wax mu noppi ci loolu moom ñun la ñun ñooy def yooyu mais yonent bi sallallahu moom loolu yàlla da ko woon ngir mu jottali mooy ne bu doon lool dafa xaram ci saase lanaan leen li ngeen di def premièrement yéen seen dem géej la ñuy seet ndax loolu dafa xaraam mais waxu leen ko loolu day wane ne kon dem géej waaw kay mooy sunna boo xamante ne ni ñoom def nañu ko moom mu yëg na ngi koy def mu bàyyi noonu loolu bokkoon na ci façon sunna yi ñu waxoon mooy mu saxal mbir mi ñu ne waaw kon ba loolu doy na léegi ñu jàll kon pour récapituler waaw euh, loolu nag dafa am benn affaire bu am solo bu muy mooy lu fekk mu nekk loo xamante ne day day loolu lu fekk mu noppi hmm. day wane ne képp koo xamante ne xam nga tawee xam nga moo tax ñuy wax nga gis loo xamante ne jaaduwul amuloo nga noppi parce soo ñu noppee loolu mooy man d'accord naa ci lii kii na léegi mhm. euh, jazakallah xayran li kii sax am na lu ma fàttal ndax dama ko naroon a tëgg mhm. mooy léegi résoudre nañu lan question dem fa dagan na naa léegi est-ce rek laa ko mën a demee noonu rek dagan na dagan na ci liñ joyal dañ naan la déedéet na ay tënk ne bu la leeree ne yow ñi nga xam ne ñooy lijjanti wàllu géej yëpp joxe te ay ay ay ay ay réponse ay kii euh, information yu leer ne géej moom suba ku fa dem mooy géej gi dina day yëngu ku fa dem bato bu fa jaar gaal bu fa jaar dina ko daaneel yow nga ñëw ne de toute façon malgré loolu dagan na daal damay dem kooku boo demee da ngaa xaru boo deewee da ngaa xaru dañ lay tere boobaa dañ naan la yow du dem géej ci boppam rek dem géej dem bi lañ ci tere mais daa am condition lu xew contexte bi moo tax ñu tere ko ndax lan ñu ne yonente saa salaam moo waxoon ne képp koo xamante ne nii dafa nekk ci kaw ci ci comme toi nekk fa xam nga toit bu dee surtout toit yoo xamante ni kii la ay néegu ñaxat yooyu wala ay bant lañ fa def ak yooyu bant yu dëgërul nga ñëw tëdd fa ba dee googu dee na xam ne kooku amul benn pacte ci kanamu yàlla mooy kooku deewam googu deewu xaru dafa xaru ndax moom moo gaaral dundam dundam moo ko gaaral dee moo gaaral boppam ci ak ci dee mooy nga jël tamit sa dund ñu wax nga xam ne yow fii ko fi dem gaañu nga dem boo deewee mooy dangaa xaru loolu la léegi kon loolu lañ tënk dem géej gi léegi mu des ci kaw loolu uh-huh. ba ba barsa walla barsa waaw lan moo ci àtte l'islam waaw barsa ak barsa uh-huh. boobu mooy dafa xaram waaw ah waaw waaw ah, non ndax ñoom am nañ information yu leer yuy wane ne ñoom bi de toute façon chaque fois ñu tàggaleen ñu bari seen dëkk ñoo xam ne premièrement li ñuy yóbbu ci ci lekk doyul ñoom xam nañ ne géeju Afrique ba Europe chaque fois day jënd surtout temps hiver yi loolu moom xam nañu mais dañu naan dañuy jël risque quand même dem ndax mën nañ cee génn am génn ñun mën nañ cee génn loolu du lay mooy kon ñoom xam nañ ne affaire bi danger da am mooy ki jaaral ki tëdd ci kaw ki yonent saa salaam wax ki ci kaw fekk benn toit noonu mu xam nga kooku mën na ne non man de façon jàpp naa ne toit bi dina am na nit man na see tëdd te du daanu mais kooku teewul bu defee lool ba dem tëdd ci bu daanoo dee mooy ne dafa xaru ndax dafa gaaral dundam ci dee moom barza ak barza benn la. condition yi nga xamante ne condition normale yi nga xam ne en général nit ki du ci mucc. Hmm. en général d'une manière générale nit ki li ci mucc condition yooyu am lan ñëpp de nit mën na cee mucc mais en nit ki daal ci mucc ñu mhm. ngi mel ni ku jógee ci kaw daanu ci suuf jógee ci kaw cinquième étage daanu en général nit du ci mucc nit mën na ko def mucc est-ce ay doon leen leen en parafit ah, loolu loolu dafa am teqantal ndax moo lii wa yem mooy lan boo gisee sànk liñ la wax neewuñ na ne dem géej bi moo xaraam mhm. mais dañuy xool condition yi mhm. ah. bu dee dafa am dañ ne par exemple yéen militaires yi dañ leen ne yéen léegi da ngeen di kii parachuté mais mu leer leen ne ñu xool météo ñu ne ñu en tout cas li données joxe yëpp mooy ne affaire bi am na vent yu kii yuy ñëw mais seen seen ki leen diige ne de toute façon ak yéen tamit ngeen d'accord ne ñun dañuy dem de toute façon loolu boo ko defee boo deewee mooy da ngaa xaru alors que bu dee condition yi dafa leer nit ki amul condition normale nga xam ne ñi ci masa def expérience boobu yëpp lool ci jàmm lañ wàcc loolu dañ naan la lool dara newut waaw kay ndax ci tamit ci loolu la ñuy xool mooy dañuy xool est que condition yii bu ko ci ñi ëpp doon ko def est doon nañ ci am lor wala déet bu dee doonuñ ko ci woon am te naturellement duñ ci am lor kooku dañ naan mën naa nekk mais bu ñëwee bu leeree ne lor da ci am bu boobaa dañ naan la nag xaraam na ndax loolu mais du jëf ji jëf ji noonu rek mooy xaraam mais kon loolu mooy tax kon bu ko defee loolu moo doon kon deuxième non troisième quatrième question bi léegi euh, non loolu mooy deuxième bi troisième bi quatrième bi mooy est-ce que ndoxum géej man nañ laab na tey laa balaate wala déet euh, léegi loolu moom xadiis bii la moo ñu wane ne ndoxum géej laab na koy laabalaate waaye nañ la wax ab yi ñaari ab la mooy ñi nga amoon ci kaw ñu ah boo jàppee dañ la woon premier ab bi ñaari abdullahi ridwanullah alayhima ñoom ñaar ñoo waxoon lool leen bi fii it ñoom la ndax ki la naan manoo dem géej xam nga kooku c'est logique mu ne la ndox moom mënoo ko utiliser loolu dafa logique rek logiquement noonu lay demee mooy fi ma la nekk fële moom mënoo fa dem ndax ndox moomu kon c'est logique ma ne la lan mu ne laat la lan dellu ne la mënoo ko utiliser ngir jàpp ak sangu ak sangu set wala jàpp ngir di léegi yooyu léegi ñoom mooy ñaari avis na ñoom ñaar jële nañ ci ñoom ñu ne loolu mënu la nekk mooy mooy laabul manuñ cee laab loolu ndoxum jiit ñi ci des mooy comme ñu la waxoon ñëpp ñëpp ñu ne la ñoom mën naa nekk léegi lan mooy dal yi li ñu kon avis duñ choisir mooy la mooy bii déedéen bi fan lañ ko teg ñu ne la suñu xadiis bi wax nañ ne nag sunna taqriri la mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dalee na bu doon lu ñuy aaye la dañ koy tere daleen koy wax mais tamit lan huwa tahuru maa uhu la leen wax sunna taqririyya waaw sunnatun taqririyya moom waxoon nañ la ci sunna yi bam na limaloon nañ leen ko premier kii bi loo xamante ni nii jëf la wax la ak boo xam ne jëf la ak boo xam ne dañu jëf ci kanamam wala mu yëg ne mu ngi xew te mu bàyyi noonu ndax lan moo ñuy wan ne loolu loolu baax na mooy bu baaxul woon dana koy tere comme ni ñu ko defee lu bari def na ko fu bari nit ñi di def lii ndax comme ñan mbooloo ma ne woon ñoom léegi dootuñu dañuy ñenn ñu ne dañuy woor ba faw ñii ne ñun dootuñu séyati ñii ne ñun dañuy ainsi de suite ñooñu bi ñu ko defee lan la def dafa ñëw corriger leen ci loolu mm-hmm. ndax loolu mooy rôlam fii tamit comme ko waxu leen dara loolu moo ñuy wan ne kon baax na mm-hmm. léegi kon ñu jàll gi ci quatre cinquième question bi mooy loo xamante ni nii moom dafay takkaloog dafa ya day ànd ak ndox lu bari comme suuf xaw mun gisee ndox fii benn ndox mu taa wala ndox mu bari nii benn oasis wala rek kii yooyu fleuve yi mooy ci kaw suuf lay jaar wala lan mën na nekk suuf soof mën na nekk paasu ban comme fi nga xam ne ban moo ko dañ koy gis ndox kon ñu ne suuf kon am nañ ne kon suuf moom li taqaloog ndox la lu bari man tamit na ci noonu benn lañu ak lan xorom comme ndoxu géej ak tamit ndox yi nga xam ne fi ñu jaar nekkul ne ndox mi ci boppam moo saf xorom mais fi ñu jaar suuf see am xorom tax ñu saf ko léegi est léegi laaj bi mooy lii bu ma amoon ndox mi ne mooy ndox muñ joyal comme bu ma nee may ma ndox ndox mu may indil bu ma ko amoon léegi ma jël xorom sotti ci biir wala ma jël ban sotti ci biir wala ma jël ki ci des euh, suuf sotti ci biir est ndox moomu day des di laab tey laabalaate wala déet loolu mooy laaj leer na mm-hmm. léegi nag foofu mooy ne dañuy seet est bu dee suuf normal nii suuf bi xam ci suuf rek moom lañ ci def loolu amul problème ndax lan suuf suuf lan moom de toute façon dañuy dañuy taqaloo lu bari te suuf du sobeel ndox mi noonu suuf rek bi ñu xam noonu ak ban noonu ak xorom mais ci condition mooy bu dee suuf siñ ci def wala ndox miñ ci def non ci ci def ban wala xorom si boo xamante ni industrie yi ñoo ko defar ma ñëw def ko ci bu changé nag boobu baaxul ndax lan mooy lee no la koy muta ci dugg alors que bii mooy suuf si rek laa ci def loolu mooy différence mooy ne bu dee loo xamante ni industrie usines yi wala machines yeeg yooyu ñoo defar comme defar suuf soo xam ne dañ ne suuf si moom dañ koo def uniquement pour liggéey ci mur yeeg yooyu yow nga jël suuf soos ñoom ñu defar def ko ci moussage affaire da jàpp kon loolu mooy différence bi am bu dee suuf la soo xamante ne comme bi ñu xam ne ak suuf soo xam ne dañ koy liggéey ak xorom si ak ban léegi mu def loolu mooy léegi sixième bi moo ci des mooy est-ce que léegi méddum euh, géej dagan naa lekk wala daganu la lekk ndax fii buñ nee xalaal xalaal ci ci ci ci ndax xalaal dafa ji dafa yaatu mais xalaal fii bu ñuy wax ñébb ñébbum jëm ci lekk lañ jëm moom la ñuy wax moom lañ ci jublu léegi est-ce que ñébbum jëm mu ngi mel ni lan exemple hmm. euh, may dem ma dem géej doon doxantu noonu rek wala man boog ma dem di nappi may nappi jël jàpp kii di teg ko xam nga jën yi duma ko rendi moom muy muy muy euh, pattasu ba di kii di pat pati ba dee xam nga loolu rayu ma ko waa léegi est-ce que mais wala boog dama jaawale li exemple mu bëggoon mooy méddum géej loo xam ne dafa dee biir géej comme jën wala lu dul jën te muy dëkk ci géej te di fa di fa dund muy état lieu naturel mu dee est kooku mën nañ ko lekk wala déet muy jën ak yeneen yi euh, fruits de mer yeeg yooyu est ce que loolu mën nañ ko lekk du géej la ñuy dund mm-hmm. buñ déegee est ce que mën nañ ko lekk léegi loolu loolu mooy question bi léegi nag réponse yi nii la euh, mooy xanafi yi rahmatullah alayhi ñoom dañu ne géej moom li fi dee xam nga liy dee géej bi jën rek mm-hmm. ñu ne daal lu fa dee jën yi rek moo dagal mooy premier avis mm-hmm. jën rek moo dagan kon bu ma dee xanafi du ma lekk crevette ak ñooñu yéete yoxos yooyu dootuma leen lekk yooyu yëpp da koy bàyyi ñoom loolu lañu wax mooy ne premier avis bi mooy loolu mooy ne kon jën rek moo meddum géej daal la fa dagan mooy jën ñi rek ñi ci des muy deuxième avis muy Maliki ak Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom ñu ne euh, lépp a dagan medd mu fa ci rek dagan la léegi nag foofu am na maaliki yi lu ñu wax ñoom loo xam ne ñoom dañ ko utal seen kii sib ko daa ni ñu sib mais daal nañu jàpp pour l'instant loolu dinañ ci ñëw bu ñëwee nañ jàpp ne ñoom ak saafan yi ñoom d'accord nañ ne ñoom de toute façon ñeddum géej gi lépp dagal loolu mooy lan deuxième avis troisième avis mu def lan xanaa bi lay rahmatullah alayhi ñoom ñu ne nag ba ñun waxuñu li ñee wax ñu ci kaw mais tey waxuñu ci li suuf wax ñun man nañu ne même sax ñi ci suuf lañ gën a jegeel mel nañ ne lépp a dagal suuf euh, crocodile ak mbott yooyu moom daganuñ te am na yeneen tamit duñ sut comme ay jiite jiitu géej ay jaanu géej yu mel noonu ñoom dañ koo sut mais ñoom jàppal ne ñoom yooyu dañoo jàpp ne daganul comme crocodile ak ci ci des ak mbott ñoom dañu na ñoom kon boo gisee ñoom ak deuxième avis ñoom ñoom ñoo gën a niroo la wax mais sauf que ñoom daam yoo xam ne dañ ko setti ci wax ji ne yooyu bokkul ci léegi kon ñu am ñaata wax ñett premier avis bi mooy lan mooy ne ñoom jën rek ñépp di jën rek ka dagan biir ci deuxième bi muy Maliki ak Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom nee nañu lépp fa dagan après dinañ ñëw ci teqantal bi ñi ngi def muy xanaa bi lay ñoom ñu ne lépp a dagan bam des mbott ak jëgit ñoom ñu am yeneen yoo xam ne ñoo ko comme ay jaanu jéegëg jaanu jéeg waaw yi mel noonu ak ak ak ak scorpion de mer ak xaw ma nañ ko yooyu moom nag man avis lañ choisir waaw waaw ñun daa amul loolu waaw requin waaw jën la xanaa gisoo xanaa gisoo son bi nga doon lekk démb bi ma koy ma koy defal xanaa gisoo boîte bi ah oui léegi kon Euh, waaw requin moom mën ngaa lekk léegi xanafi yi kon ñoom dañu ne ñoom jën rek meddum jën daal lool rek fa dagan Shafi ak Maliki yi ñoom ñu ne ñoom li dagan mooy lépp ñu ngi def ne ñoom lépp ba mu des euh, crocodile ak mbott ak léegi duñ koo sit yi nga xam ne yooyu nag ay ay jaan ak yu mel léegi nag avis choisi yi fii mooy lan mooy deuxième avis bi li Maliki ak Shafi yi wax ñoom dañu ne lépp lépp a dagan ñu ne ñu kon nag léegi nag da ngeen may jox samay argument yu leer yoo xam ne bu ma ci dajee xanafi bi ma man na ko bala ma bu ma tegee samay crevette nara lekk mu ne ma lii waroo ko lekk ma man ko ne li tax lii moo tax ma war koo mën a lekk ci léegi ñu ne la yooyu di ñëw leen indi leen seeni argument ñu xool ñoom ñu ne waaw léegi premier argument mooy Euh, xam nga sànq wax nañ la lan mais ah, dañuy commencer alxuraan commencer sunna bu amee ijmaa ñu ñëw bu amee euh, dalil boo xam ne ci xiyaas lañ koy jële ñu teg ko ñoo ngi léegi ñoom ñu ne leen indi leen seen dalil ñu ne ñun lañ commencer ci alxuraan yàlla moo ne alxuraan dane uhillat lakum saydul bahri wa ta'amuhu hillun lakum wali wa ta'amuhu mata'an lakum wali sayyara mu ne alxuraan moo ne uhilla lakum saydul bahri nappum géej alxuraan dane man maa leen ko yàlla dane maa leen ko daganal waaye nag wa ta'amuhu mata'an lakum mooy ne ñamu géej ñam yu ngeen jële mooy kon dana napp saydul bax li ngay napp mais tamit ak ñamu géej mooy li naan liy tukke ci géej tax mën na nekk mooy lépp loo xamante ni muy ñam la buñ mën a jële ci géej ñoom ñu ne loolu day wane na ci alxuraan ne kon mën naa nekk ndax bu doon kii la indiwul benn différenciation naan lii lii dane daal daganal naa leen nappum géej te ñamam ñamu géej dagan na mooy lu ngeen mën a la ñoom ñu ne lool mooy premier bi léegi ñu ne deuxième bi xadiis bi ñu yor nii lan lañu ñu wax huwa tahuuru maa'uhu alxillu maytatuhu dane alxillu géej gi moom dafa dagan lekk maytatuhu méddam méddam nag neewu la crocodile bi bokku ci neewu la mbott mi bokkul neewu la kële crevette bokkul ndax maytatuhu rek la wax te crevette day dund bu deewee kon ci la bokk kon xanaa fii ñoom duñu lekk duñu lekk crevette waaw duñu jël ah lan non maanaam jën rek ngay lekk yow rek waaw doo lekk leneen jën rek Hanafi bu dee Hanafi nga doo jën rek nga war a lekk doo waaw loolu rek kenn non non ñoom yooyu euh, ndax li résumé bi dana la mais euh, boo xoolee ci cours yi bi ñoom ñoom xadiis yi ak ci yi ñoom dañ ko utiliser ñoom tamit waaw ndax ñoom gars yi dañ ñi choisir Shafi ak Maliki yi dañu ñoom xadiis yi ak ay aaya bi lañ utiliser mais ñoom dañoo utiliser lool mais yàlla moom moo lan moo ne woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom dafa ñëw an ummi bi nga xam ne alladhi yajidunahu fit maktuban fit tawraat yuhillu lakum at-tayyibaat wa yuharrimu alaykum al-khabaa'ith ñu ne ñoom dañuy gëm mooy du nit dañuy gëm yonent bi nga xamante ni moom lañ leen yónnee bi nga xam ne dafa ñëw pour lan di leen daganalal yu teey yu baax yi di leen xaraamalal yu sobewuñ ñoom dañu ne lu dul loolu xam nga même même xanaa bi lay tamit loolu la ñuy kii ah ne ay ay ay kii ay kille noo kële boog maanaam crocodile ak yooyu gësit ak tam mbott moom dañu beneen xadiis la bu nekk ci imam Abu Dawud ne mm. boobu yonent bi sallallahu moo tere ñu ray mbott le fait que nag mu tere ñu ray mbott loolu day wane ne mënuñ koo lekk ndax loo xam ne bala nga koo lekk ray ñu ne la bu ko ray te boo ko rayul medd lay doon bu dee dafa deewal boppam di lay doon ñu ne la bu ko ray loolu mooy wane ne mënoo ko lekk ñoom ñu ne daal kon ñoom mbott moo tax ñu ñu ñu ñu génn ci mbott ne même bu dee ci géej lay dund duñ ko lekk waaye bu ñuy jeexal dinañ la wax ne loolu nag def ñoom seen kaw moo gën a sàmm boo ko defee de toute façon yow leer na ne duggoo ci àtte ci tere bi yonent sallallahu alayhi wasallam tere ne bu kenn ray bot mooy yow yow de toute façon yaa gën a sàmm boo jëfee lool sauf que fii li tax dugguñ ci côté boobu mooy li ñu waxoon comme que résumé bi lañ nekk mooy affaire yi insha allah buñ paree sax euh, dinañ dajale yëpp def ko ci DVD ku nekk euh, ñu jox la ñu jox la ko insha allah bu ngeen ko dégloo boo ndax tamit résumé bi loolu la mooy ne bu ngeen gisee début yi ñu doon résumé doon nañ indi avis yëpp lañ doon indi mais boo gisee léeg-léeg comme que dañoo bëgg ci li nga xamante ni moom lañ war a jàpp war koo jëfe loolu lañ loolu lañ ci loolu rek la ñuy concentré moo tax mais manoon nañu def comme léegi mais bu boobaa day meraat ni cours ngay defaat moo tax sëñ bi laajoon na sax ne euh, bi sëñ Seydou doon def résumé doon na laaj ne bu bu sañu ñii ñëwaat ñii indi rek avis yi avis yi ba pare ñu indi avis waa ñu joxe seen dalil waaw bu ngeen fàttale ko loolu loo loolu rek moo tax yu mel noonu mais mais ku dégluwaat kii yi diñ ci gis détails yi yëpp diñ ko gën a diñ ko ci gën a gis léegi kon ñu ngi woon ci dalilu ñële euh, ñoom kon indil nañ la aaya bi muy ne yàlla moo leen daganal meddum ni euh, nappum géej ak ñamu géej ñu ne la deuxième suñu dalil mooy ci bi euh, xadiis bi ñu nekk ndax yeneen i saa sonam dane alxillu maytatuhu ñébbam dafa dagan ta deful benn particularisation entre ñébb bi yëpp bii dane daal dagan na kon ci Maliki ak Shafi'i yi ak Shafi'i yi euh, waaw ci seen at yi ci seen at yi waaw ñoom loolu la mooy ne lépp pour gi daal mooy lépp a dagan ci ñoom léegi nag loolu mooy dalil yi léegi nag ñu la ñëwal ci teqantal bi maalik yi comme kaa bi choisi la ñuy joxe bu ñu ñëwee ci ñoom tamit dinañ wax bu dee am na teqantal ci biir mooy ne ñoom nañ ne waaw lépp a dagan sax waaye nag euh, sut nañu euh, ñi nga xamante ni nii daal comme ñu naan ñu naan ñu naan ñu naan mbaamu géej ñoom dañ koy sit ndax lan ndax imam Malik bi doon rahmatullah da doon sit comme ñi nga xamante ni tur bi mooy tax moom mu ne mbaamu géej liñ naan mbaamu géej loolu ñoom dañ koo sit bu ñu amee tamit yoo xamante ne nii tur yi en général baaxuñ ci ci diine bi dañ koy tere yu mel noonu bu dee daa am buñ koy tudde noonu ci géej ñoom dañ koy si léegi kon loolu la mooy sixième nañu waxoon sixième ci bi léegi kon beneen bi ci des mooy est-ce que li dee li nga xamante ni ni dafa dee géej ba pare di tëmb mooy loo xam ne moom moo deewal boppam mm-hmm. comme jën woo xam ne dangay dox ci tafes bi rek wala ngay dox fii eh wa waaw kay euh, géej bu ñu nee géej fii nag du géej rek de dex yii ci lañu euh, comme róon yi yooyu ci lañu waa ah, róon yooyu waaw ndax ci arab dañ leen di tudde géej moo tax nga dem boo demee Égypte lu bari dañ naan baxru niil la ñuy wax mooy géeju niil xam nga géeju niil du géej ñun xam nañ ne du géej mais comme que ci arab la l'affaire yi loolu moo tax tamit xam xam xam langue bi baax tamit ndax ñu ñoom dañuy woowe lépp loo xam ne ndox mu bari la te yaatu rek ñoom dañ ko woowe géej même bu dee du amul xorom du daw ak yooyu kon loolu dama ko fàtte woon préciser mooy ne kon comme ñu mel nii ñii ci la ay róon béeg sóon bi léegi comme ngay dox ci ponwu sóon bi noonu wala ci róon bi nga yërlu gis benn jën boo xamante ni dee na ba tëmb ci kaw am nii di flotte wala nga ñëw ci berge yi noonu gis benn wala ci tafes gi nga gis benn jën boo xam ne dafa dee ba kii bi génne ko comme vague yi génne ko léegi est-ce loolu moom mën naa ko lekk wala mënoo ko lekk dagan na wala déet jën lañ wax de léegi euh, foofu ñaata ñaari avis la ñi njëkk muy Hanafi yi rahmatullah alayhi ñoom dañu ne bu dee luy flotter la comme yu mel noonu daganul ñi ci res ne dagan na waaye tamit dagan na googu après tamit dinañ ñëw ci leeralaat tamit foofu tamit tuuti ndax bu dee lu lay nar a gaañ la nga gis mu nëpp ba kii tamit naan na wax non lool ñoom loolu ñépp xam nañ ne bu dee day gaañ yëpp a d'accord ne même ñu ne la baax na sax dañ naan la baaxul ndax lan du ne lim nekk meddu géej bu tëmb moo tax de mais day joxe feebar te jañ lor moo ëpp moom lañ jiital koy xëcc njariñ léegi kon avis yi loolu la xanafi yi ñoom dañ ne rahmatullah alayhi ñoom loolu de toute façon loolu baaxul kenn du ko lekk baganu nga lekk boo romboon fii gis jël wut tëmb wala wu nekk doo ko lekk ñi ci des waaw man nga koo lekk léegi kon avis bi ñu choisiroon mooy deuxième bi mooy na man nañ koo lekk léegi mu des lan man nañ koo lekk mooy ñooñu lañ na ñoom ñoo moom lañ choisir léegi ñu ne leen léegi kon léegi jox ma argument boo xamante ni bu ma dajee koo xam ne nee na ma su jën bi tëmb bu ko lekk ma man ko koo wax ne ko kat man lii maa ngi ko teg ci alxuraan wala maa ngi ko teg ci sunna ñu ne leen waaw Euh, boo demee ci euh, ñaari saxiix yi xadiisu Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma xadiis boobu Jaabir radiyallahu anhu da doon nettali mais Jaabir radiyallahu anhu da doon nettali benn tukki boo xamante ni dañu demoon benn sariya mooy dañu demoon pour jeey mais boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam demuloon moo leen yónni ñooy biñ demee ñu xiif xiif bu metti ba nga xam ne bay benn tàndarma lañ doon lañ doon boole ay dix nit yooyu wala yooyu naan ni da ngay yëy rek bu tooyee sa génne nga paas ko ku ci def ñu koy paase ndax xiif ak ñàkk tamit provision léegi bi ñuy kii noonu rek ñu gis ci tafes bi daal benn benn bu rëy boo xam ne moom la ñuy wax anbar xëy na tay anbar boo gisee li naan ambre yi dañuy nekk ci euh, parfum yi mhm. ci moom lañ koy jële mhm. mooy façon jën yu mag yooyu ñaaru daal ndax ndax kii bi boo gis jaaru deret la bu ñuy kii comme misk mhm. dañ ko ciy jële ci jën yi waaw day ko dañ ko moom la ñuy boo gisee dañuy def an ba waaw balem la léegi ñu gis balem bu rëy ci tafes bi lool bu doon ñun wolof yi dañ naan yàlla dikk na <laughs> mooy xiif bi ma xiif di waaja dee ba ñuy màtti tàndarma ku nekk ñu ne nii gis den wu mel nii léegi ñu ko gisee ñoom ñu ciy lekk di ci lekk di ci lekk di ci lekk bi ñu ñibbi nag dem Madina ah, ñu dem ah, wax ko tamit mooy tamit noonu la ñu ne yonent sallam ñun expliquer eh, kii histoire bi ne ko ñun daal looloo ñu dal gis fi jën bu toll noonu ñu topp ci moom nag lañ doon lekk mu ne leen est-ce que am ngeen lu ngeen ci yor ngeen jox ñu ci ñu ñu lay léegi loolu lu muy wane mooy dagan na loolu mooy dagan na te lool fuñ ko fekk dafa tëmb ba génnal boppam loolu kon day wan ne sëgën bi moom bu dee gën bu mel noonu la mooy nañ wax mais ñu tënk ko li ñu waxoon bu dee boo xam ne dafay yàqu wala ba nëb ñu gis ko ku ko lekk mu leer nañu lii ko lekk da lay jox feebar dañ naan la loolu nag dafa xaraam ndax loolu léegi kon loolu leer na euh, mu des huitième bi muy loo xamante ne ni day dee day dund ci géej di dund ci jéeri bi est-ce que moom bu deewee dañ naan moom nag ne duñ géej la loolu mooy dafa amaan dafa am tamit ay wuute muy ne ñun avis biñ choisir fii mooy lan mooy ne kooku kenn kenn du ko tuddee mais dundee moo koo xamante ne nii day dund fii xam nga am na cro kii euh, non mbonaat yoo xamante ne nii ñoom dañuy am seeni kii ci côté géej gi wala ci côté ay ay tam waaw kay dañuy dund ci géej gi di dund ci géej gi bu deewee waaw kay ñoom la loolu daal li gënoon a noot te moom lañ nootoon li gën a insha allah mooy ne loolu kenn du ko tuddee mais dundee léegi neuvième question bi mooy loo xamante ne ni xar day dund ci fii fii lañ ko xamee ci teer yi lay dund waaw ci jéeri yi léegi comme exemple na joxoon keroog jël sa moom xar yóbbu ko di ko sang rek mu dee mu lab kay dee ma téye ko na man amoon naa bulughul maram wala mas naa dégg benn saal ne huwa tahuru ma wal xillu maytatu ab xadiis la rek kon man léegi mën naa ko defar mu reere kooku dañ naan la déedéet kooku manoo ko manoo ko utiliser ndax lan ndax moom moom dundul ci géej yow yaa ko fi indi comme que moom bi nekkoon mooy ci biti dagan na gaa bu nekkee ci biti dafa soxla lan pour nga mën koo lekk nga rey ko kon dañ naan la pour tamit même bu duggee day géej pour nga mën koo lekk day fekk tamit nga rey ko waaw da nga koy waaw rendi rey moom yàlla rey mais day fekk nga rendi ko mooy boo ko rendiwul manoo ko manoo ko lekk waaw waaw waaw moom xam na ci ñu bari comme day dem ci day dem ci ci ci terme bi maanaam vocabulaire boobu mais tamit loo loolu la mooy moom moom lañ ciy déglu mooy ne dafa xam yoo xamante a xoolal li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon euh, waa Médine bi ñuy door a ñëw fekk ñu am benn technique bu ñuy def ngir seen seen tàndarma yi seen yooyu noonu buñ koy def moom mu ne wax mu mel ni mu da leen ko tere woon pour ñu bàyyi woon mais biñ ko defee léegi bi récolte yi ñëwee ñu gis na affaire nam doon demee demewul noonu bi mu laajtee ñu ne ko ah li ñu waxoon da ñu waxoon ñu bàyyi ko de moo taxoon ñu bàyyi ko mu ne antum alamu bi umuri dunyaakum yéen yéen a gën a xam seen mbiri àddina loolu mooy lan cela ne veut pas dire que aysa dina duñ ko ci laaj ah, dañ ko ci laaj mais dafa am yoo xam ne dañ koo war a laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo ko xam technique ñu waaw kay technique bi technique bi xam loolu ñoom lañ koy dem laaj ñu leeral ñu mu ngi mel ni buñ doon wax naan ay yenn façon feebar yi boroom xam-xamu fekk bi bu dee moom xam na li ci l'islam wax mais moom xamu ci amu ci détail yu bari lu muy def day seeti médecin bu mu wóor wala ay médecin yu wóor bu ko jaree ñu bari sax ñu bari waaw kay jaay moom wóor moom presque raar na léegi ñooñu bu ñu waxee ñooñu lañuy déglu moo tax it fii moom la ñuy déglu ndax mooy gisu xar yi kon léegi léegi loolu dañ naan euh, mooy kon kooku dañ koy rey da nga koy rendi ah. waaw da nga koy rendi pour nga mën koo lekk mais bu dee da nga yóbbu sam xar wala sa lenn wala mu dem lab fa wala sa bëyët yooyu mooy ne bu labee noonu manoo ko lekk noonu médd la ak ginaar sax mooy yëpp daal bu bu ci bu ci dee foofu rek mooy ne man damay léegi dix heures bi muy ne euh, bu dee man dama am ndox comme nañ jël exemple bi suñu joxoon bi baax ñu nekk fii ci dëkk bi wala sama kër robinet tëj ñu ne koñ bi ñun ñëpp la ñu ne tëj na nag mais xamuñu nag kañ lay ñëw mais suñu ndaal yi am na ndox léegi man julli jot est-ce que dañu naan famille bi léegi nañ jël ndox mi jàppee wala kenn am ci janaaba dañ naan ko waral sangu sangu set dañ naan ko damal utiliser ndox mi te amuñu leneen amuñu beneen ndox xamuñu tamit kañ lay ñëw kooku dañ naan ko xam nga nooy def da ngay jël ndox mi nga teg ko fii pour ngeen utiliser ko naan ak yooyu ak togg tàntaa nag comme que lu tax lan moo tax ñu koy wax lool mooy ne loolu mën nañ ko mënoo ko remplacer lekk lekk mënoo ko remplacer ak leneen mënuma fee toog ñu xiis ma man damay tëj sama jël nañ di ma ci def dara mais quand même dinaa dund dina am leneen lu ko remplacer danga man da nekk hmm. alors que tiim tiima ngi fi boo amul ndox dañ naan la man nga tiim kon loolu mën nga koo remplacer kon dañu naan la lii nga man a remplacer loolu ngay joxe muy ndox mi dangay bàyyi ñun dunde ko comme que nag tiim moom pour julli boo amul ndox yàlla dana lan ci aaya bi nekk maay la dana woon lan bim liwee bim liwee bara dana wa in lam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiban bu ngeen amul ndox de bu ngeen trouvé ndox amu ngeen ko na ngeen lan tiim ci pàkk boo xamante ni ni bu tee bu bu laab kon lool man nañ ko remplacer moo tax kon foofu ni may def mooy ndox mi laay bàyyi di ko dunde comme lan kon ñuy def ñii nii li leen Yonent saa salaam wax ci gaal yi lañ doon nekk nee nañ ko ñun suñu ndox mi bu ñu ci naanee dañuy mar mooy atte yi foofu lañ ko jëlee atte yi lay wax yëpp ci xadiis bi lañ ko jëlee mooy bu leen perdre de vue xadiis bi ñu jàng bi ñu tiim mooy ñoom ci xadiis bi lañ jëlee nii ñooñu ay nappkat lañ woon ñu ne woon ñun suñu ndox bi tuuti lañ ci yóbbu ta léeg-léeg waxoon nañ la am na version bu ne weer dañ koy bu ñu ci jàppee dañuy mar mu ne kon na ngeen huwa tahuru ma wala xili mayta bi ndoxam dagan na laab na tey laabalaate te dem dagan na foofu lañ jële bii tamit muy tamit bu ma amee sama animal comme rek ñu ngi ci kër gi tamit xar nekk fa tamit lu mel noonu moom leer na le boo jàppee moom du am lum lekk du am lu mu naan te day dee kooku dañ naan la da koy bàyyi jox mais bu dee nag ak gaynde la wala rab yoo xamante ne nii amuñu benn ma kooku dañ naan la déedéet boobu da ngay jàpp comme lan xaj boo xamante ne nii yeelu paa yëpp moo leen matt ci fajar gi bi ñuy dem jàkk yow xaj bi mel noonu nga dajeeg moom même defu la dara de defu la dara mais nga yor ndox moom rek dañ naan le é xaj bii moom du la tee nga ci bokkul ci animal yam orman kii da nga koy bàyyi fii mm. mais nag bu ko bàyyi noonu muy souffrir ba dee mais da nga koy rey bu dee silencieux nga yor da nga ko koy dee mais da nga koy jam rek comme ça mu dee dee bu dee bu normal moo gën nga koy bàyyi muy muy souffrir di kii ba dee léegi nag ndox moomu yow da ngay jàpp bu boobaa alors que bu dee fas loo yooyu da nga koy utiliser léegi euh, waxoon nañu ci xadis bële euh, bi ñuy wax naan euh, taxaw bi ni ñu amee solo hmm. ñu naan Abu Sa'id rahmatullah rahmatullah bi muy laaj abu uh, abu hurayra naan ko nan la ñuy def bi naan bu kenn saw bu kenn dugg ci ndox moo xam dafa tag fekk dafa am janaaba xam nga dafa laajoon nan la ñuy def abu hurayra ne ko radiyallahu anhu yatanaawaluhu tanaawulan mooy da koy jot tamit ko da koy ut lu moo xam ne moom la koy tànk pour man na utiliser après léegi bu ñu nañu fexe def comme noonu mooy ne nga ne ma waa man sama oto laa yor yéen dangeen na woon daaba comme comme fas bu ma yoroon comme bu dee tukki nañ génn ci kër gi kuy tukki mm. nekk ci désert bi yooyu yor ndox moo xam ne fas wi il faut mu naan te amul beneen kii mu jox ko mm-hmm. waaye léegi bu ma yoroon sama oto mm-hmm. comme nga yi jóge fii di dem Sénégal mm-hmm. yor seen oto na dañuy dem ba Sénégal ñu dem ba ci désert bi kiiwul ñu yor benn bitéelu ndox boo xam ne un litre la ñu dem oto bi soxla ndox te yow fii nii yëpp amul réseau sa sa portable amul réseau yaakaaroo fenn ndimbal boo fi defee da ngay dee ndax ci désert bi nga nekk guddi gi température yi day wàcc comme ni ñuy tàng guddi ngoon bi noonu lay sedd léegi est ndox moom danga koy jàpp déedéet doo ko jàppee da nga koy def bu dee loolu la sa oto bi soxla da nga ko ciy def Mm-hmm. ngir man cee mu man laa yóbbu ba fi nga mën a amewaat loo loo kiiwee mais bu boobaa kon mooy def bu wax wi jàll da ngay julli da ngay tiim ndax lan ndax tamit manoo mooy ne xam nga lan moo tax ñu ñu wax la lool foofu mooy ndax boobu sa bakkan mooy waaja waaw kay mooy boo deful loolu mooy la même question bi ñu ne woon ñéet bi booy dem ba ci yoon noonu nga gis ñéet bi rek mbaam mu dee ba ba ba ŋaa nga xam ne moom rek ka fi am boobu dañ naan la nga lekk ci mais nag du ci lool même kii boobu moom mooy doxaat léegi nag mu des kon dernier dernière kii bi question bi mooy euh, façon yenn façon ndox yi nga xamante ni ñu ne sip léegi kon waaw ñu jeexal bii rek bu ko defee am naa day xaw a gaatu dama war a léegi kon mooy yenn façon ndox yi nga xam dañ ko sib bi euh, ñuy njëkkee mooy moo ci gën a mooy maaw zam-zam mooy ne foofu maaw zam-zam euh, dañoo sib ku koy utiliser pour lan du jàpp wala surtout mais nag même jàpp bi lañ gën a woyofal que sangu set ndax sangu set ndoxum zam-zam fi ñuy laal a bari te yooyu du foo xam day dañ koy ruuse di di wane wala di ko laaj aloor que bu dee jàpp moom lañ dina a woyofal comme li al-Abbas waxoon euh, radiyallahu anhu mu ne ndoxum zam-zam de la uhilluhu li mughtasilin wala li mutawadda li mutawaddi wa huwa li sharibi hillun wa bin mu ne moom ndoxum zam-zam man moom moo yoroon zam-zam moo doon tanqal nit ñi di leen jox ñuy naan moom dane man daganaluma ko pour koo xamante ni day jàpp wala muy sangu hmm. xam nga loolu nag sangu setat dina tax ñu yeex ndax sariya bu waxee sangu en général loolu lañ ci jublu hmm. mais pour ki nga xamante ni nag dafa mar wala bëgg naan kooku baax na dagan na mën na koo naan mooy ndoxum zam-zam kon bokk na ci ndox yi nga xam ne mais nag bu nee si mooy bu dee moom rek a fi nekk moom laa utiliser ah bu ma fi naan ndoxu lan dañ koy sip sip du loolu mooy ne boo amee beneen ci wet bi dañ naan na nga utiliser beneen bi moo gën mais même bu dee da nga dëgër bopp def de quand même sa jàpp baax na hmm. loolu mooy sip ak ndox moo xamante ni deuxième bi muy ndox moo xamante ni moom la ñuy wax maa un musammas ndox moo xamante ni dafa nekk fee ci biti jant bi lakk ko lakk tàngal koo tàngal ba muy ba ba mel ni bax tàng jër ba boo ko laalee mel ni da ngay lakk comme ni muy xewee dëkk yi amay bi dix ay midi deux comme Makka yooyu ay Yaman ndox mu mel noonu tamit dañuy ci nga utiliser ko ndax lan ndax boo ko utiliser ba pare di tëb di di kii di moytu yow doo yëg xéewalu yàlla jim la defal alors que yàlla day bi ñuy netta bi muy wax naan dama koo wàcc dama wàcc asamaan ndox mu laat tay laabalaate pour lan la woon pour tamit ñu gis xéewalam yi nga xamante ne moom la def moom la ñu defal léegi nag boo ko utiliser di sëbëta daw loolu ñi nga waroon a teeyloo man a boo paree nga man ko tee sant loolu doo ko ci doo ko ci amee lu ëpp ci nit ñi ak mu seddu guy boobu tamit dañuy sit nga ñëw mooy nga ñëw lan fekk ndox mu normal fii nga naan mais man pour wane sama yaa sama gëm yàlla ni kii glace bi laay jël ndoxum glace mi laay jël jàppee ko boo koy jàpp sax ba ngay da ngay man na leen di feebar waaw kay waaw da nga am da nga mooy ndox moo xamante ne nii dafa nekk ci dëkk boo xamante ni yàlla bu leen mbugaloon mooy comme comme comme comme Aad waa waa kër yonent Yàlla Huud alayhi ak ñan ak ak ak Samuud waa kër yonent Yàlla Saalih ak ñooñu dëkk yooyu ñu ngi existé comme bu Saalih bi mu ngi existé léegi yu mel noonu mooy ndox moomu dañuy dañu sit nga utiliser ndax lan ndax yonent bi sallallahu ba mu ànd ak saxaaba yi ñu jaar dëkk waa yonent Yàlla Saalih waa Samuud ñoom dañ doon utiliser ndox ndox mi da leen a tere woon pour ñu bañ ñu utiliser ko pour jàq ak yooyu mais nag lan mooy wane ne dañ koy si dañ ko doon jël di ko jox seen waruwaay yi seen jëlee seen fas ñu koy naan ndax lan bu doon bu doon dafa xaraam bu doon dafa sobewu du ñu leen ko jox ndax lu sobewu kenn mënu koo consommer waxatuma laa nga koy jox di yow waaye tamit doo ko jox sa daa ba sa animal wala mhm. wa sallallahu waaw mooy ndox moo xamante ne nii fàttewoon naa ko mhm. ndox moo xamante ne nii dafa mook bëri dañoo xaw a niroo mais bii comme ndox muñ tàngal wala yu mel noonu boo xam ne dama ko teg ci gaz bi ba mu bax mu saxan kooku tamit boo gisee même même effet yi am ci bële mooy am foofu ak tamit ndox mi nga xam ne yow yaa ko dugal ci congélateur bi ba mu sedd mu ñëw di ko jàppee léegi xam naa mën nañu yem foofu insha allah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam